ci loo xam ne lu feeñ mooy wax naa la xam gi moom buur yàlla xam na mbir yi laata ñuy am ak laata ngay exister te buur yàlla yéen du xam wane lu feeñ xamuk feeñ wañ ko nit ñi ba ñu xam alladina jaahadu ñi nga xam ne ñoo kër këri daldi jaay seen bakkante buur yàlla tax minkum ci yéen wa ya'lamu mu xam as-saabiriina ñi nga xamante ne ñoo muñ mu ne nag walaqad kuntum tamannawna al-mawta min qabli an talqawnahu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun mu ne yéen jullit ñi yéen kat yéen a nekk nii walaqad tamannaw walaqad kuntum tamannawna al leen ne yéen fi nekkoon nag bi Badar jeexee ba ngeen gañe yéen doon mëbët buur yàlla daal di leen boolewaat ak kuffaaru qurayshin yi ba ngeen dajeek ñoom ci beneen xare waaye waaye min am an talqawhu xare bu tar boo xamante ne nii dangeen ngeen xare yéen ak ñoom waaye nag comme que loolu ngeen bëggoon ah léegi nag <laughs> buur yàlla nag def na mbir ma am léegi nag mu ngi nii min qabli an talqawhu laata ngeen di dajeek bu metti gii nga xam ne ci xare gii ngeen koy amee yéen a ko doon ne bëggoon lool naan waay waay ñi mu ñi mu ñi Badar rëccoon lan ngeen doon wax waay waay ñun de bëggoon nañu lool waay ba xare bu mel nii amaat waay waay ñu ngi ñaan suñu boroom xare bu mel nii amaat bu ko defee ñu daal di dem daal di fay def njàmbaar te suñu boroom subhaanahu wa taala kese kese kese rek moom rekk daal di daal di daal di tax ñu koy def suñu boroom nag subhaanahu wa taala ne waaw kay loolu ngeen doon wax te sax keroog ba ngeen di génn Uhud gaa yi ñenn ñi taxoon ba ñu dem ba yonent mi alayhi salaatu salaam génn lañ lañ waxoon ña nga xam ne bam leen nee nañu des ci biir Medina ñu ne déedéet ñun li ñu gis moo ñu dem fekk ko faaru Quraysh yi ana lañ lañ waxoon ñoom dañ ne woon yonent bi alayhi salaatu wassalaam dañ ne ko woon lii lañ doon ñaan buur yàlla subhaanahu wa taala faqad saaqahu lana waay waay waay yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñun de daje kuffaaru Quraysh ni affronté ñoom confrontation directe lañ doon ñaanaat waay waay buur yàlla daal di ñuy xëccal suñu noon ba mu agsi suñu suñu suñu suñu suñu ëttu suñu ëttu dëkk waay waay yonent ma lay saab saab bàyyil ñu fekk leen fële waay suñu borom nag lool la leen di fàttale ne leen nag fàttale ku leen walaxat kuntum waay waay nekkoon ngeen naw nal mawta doon mëbët dee doon mëbët xare beneen xare am ba bu ko defee ngeen man faa xaree ki seeni noon doon wax naan waaye aka neexoon ñu am waay bés bu mel ni badar bu ko defee ñu am shahaada darajaay martyr comme ni nga xam ne noonu la ko ñi suñu mbokk yi faatu badar amee suñu boroom nag ne yéen a ko doon ñaan laaj doon ko mawét di ko ñaan léegi nag faqad ra'aytumuhu gis ngeen ko nag mu feeñ waa mu ngi nii nag yéen a ngi nag ci walla mu ngi nii wa antum tanzuruna ngeen di xool la ngeen doon ñaan bëggoon ko mu ngi nii léegi te bi mu kon lan moo tax ngeen ngeen ngeen xoole ba ba ba ba bañ gañe leen te loolu am mu ne leen nag wa ma muhammadun illa rasul qad xalat min qablihi rusul afa in maata aw qutila inqalabtum ala aqaabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra allaha shay'an wa sayajzi mu ne moom yonent bi moom suñu boroom ne leen nag wa maa muhammadun sayyidina muhammad mii kat newul illaa rasul lu dul ndaw yàlla la subhaanahu wa taala qad xalat yéeg leen ne nag romboon na min qablihi jiitu woon ko ar rusulu yonent afa in maata ndax bu génnee àddina aw la walla ñu rey ko inqalabtum da ngeen di dellu ala anqaabikum ca seen gannaaw dellu nekk yéefér ya nekkoon wala bàyyi diina jëm leen tegoon ndax loolu ngeen di def yëgleel na nag wa man yanqalib képp koo xam na nag dellu nga ala aqiba yi dellu ca la nga ne woon bam na ci fekkee di la woo ba nga génn ci wuyu ko wuyul ko mu génn àddina wala ñu ray ko nga delluwaat ca la nga ne woon yëgal ne fa lan yadurallah shay'a yëgal ne sa dellu googu nekkoo koo xamante ne nii da ngay lor yàlla de yëgal ne sa bopp ngay lor ndax buur yàlla bu leen yaakaar ne dugg ngeen dugg ci l'islam intérêt la de ko wàññiwu ko dara kon nag falan yadurra allah shay'a kooku moom mu lorul yàlla de wa sayajzi te suñu borom di xëlséef naa fay allahu buur yàlla shaakiriin ñi nga xam ne ñoo ko sant daal di des ci diina gi ginnaaw men du fi yonent bi alayhi salaatu wassalaam jóge aaya bii gisoon nañ ko keroog kañ la wàcc mooy bi nga xam ne sayyidina Anas ibn Nadr radiyallahu anhu wa arda ci la fekk benn mbooloo ci saxaaba yi fekk leen keroog ci teewlu xare bi Uhud ñëw gis leen ñu daal teg seeni ngànnaay <clears throat> mu ne leen ana lan ngeen di def nii yéen ñu ne ko ah qutila rasulullah ah rey nañ yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne leen waaw bu ñu reyee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam it bu dee ne yéen xabaar boobu ñu fi wax dëgg la it waaw lu ngeen di def da ngeen di toog rek teg see di xaar yéefér yi ñëw massacrer leen déedéet kon xoomoo waay waay jóg leen seen ngànnaay yi laa leen wax man Anas ibn Nadr fa muutu dee leen ma maata alayhi rasulullah bu dee ne loolu dëgg leen ngeen faatu ci li faatu ci li bi alayhi salaatu wassalaam faatu bu leen toog bàyyeeku suñu boroom daal di woon wa ma muhammadun illa rasul mooy rëññi rëññi boobu noonu yonent mu andi woon seen biir comme li imaam ibn jawzi rahmatullahi alayhi wax ne ñenn ñi sax looloo tax ñu jóge ci toolu xare bi daal di daw ba jëm jege Medina looloo tax bi ñu déggee ñu ne rey nañ yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak désespoir daal di leen dugg ba ñu daal di dem seen yoon mu ñu boroom nag loolu la leen di wax ne loolu même loolu bu dee am na wamaa muhammadun seydinaa muhammad mi nekkul illaa rasul ndaw yàlla la xad xalat mooy moom mii buur yàlla indiwu ko fi ngir mo sax fi ba faw nekk ak yéen ba faw de xalat jiitu woon moom min qabli lu ko jiitu woon rusul ay yenent yoo xam ne newoon nañ fi newatuñ fi moom it dina am jamono yoo xam ne dootul nekk seen biir comme nii mu fi nekke kon nag fay afayin maata waay waay ndax kon mu génne àddina aw qutila wala sax ay noonam daal di koy rey inqalabtum kon da di dellu ala anqaabikum seen gannaaw dellu nekk ca la ngeen newoon suñu boroom nag ne déedéet na ngeen yëg ne képp koo xam ne nag dellu na ca gannaawam delluwaat nekk yéefér na xam ne lorul buur yàlla dara de wàññiwu ko dara te buur yàlla nag dina fay ñi nga xam ne ñoo fa des lii ñuy waxoon nañ ci njàngat yi li nga xamante ne moom lañ ci gisoon ne gis nga bu dee ne lii bi nga xam ne rumeur la woon moo indi woon catastrophe gu toll noonu suñu boroom nag di leen yëgal laale ne leen nag gis nga tey rumeur la waaye bés dina ñëw ñu ne leen nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam génn na àddina boobaa du doon rumeur de moo tax keroog sayyidina Abu Bakr as-Siddiq bi nga xamante ne nii ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam faatu moom seydina abu bakar aaya bii la bi nga xam ne ci la ñëw fekk seydina omar ibn al yor jaaseem ne képp koo xamante ne nii nee na ma yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa génn àddina rek dinaa taqale baatam ak broqam nit nit di di wër ñu taxaw di wa Seydina Omar taxaw di wax lool nit ñi wër ko Seydina Siddiq ñëw dugg ci kër doom ji Sayyidatu Sayyid néegu yaay Sayyidatu Sayyidatuna Aisha radiyallahu anhuma wa ardaahuma daal gis yonent bi alayhi salaatu wassalaam fiñ fi mu nekk kooram mu dé mu génn àddina mu daal di koy muri daal di koy daal di koy fóon ci diggante bët yi daal di jooy ne ko tibta hayyan wa mayyitaa teega bi ngay dund bi nga génnee àddina daal di koy sàngaat daal di génn ne nit ñi ayyuhan naas ñëw ci Seydina Omar ibn al ne ko Omar toogal Omar faalewu ko ndax moom moom xaal gee ko dugg mu ngi yor jaaseem Seydina moom mu wax faalewu ko mu daal di taxaw wax ak nit ñi nit ñi bàyyi fa Seydina Omar daal di ñëw ci Seydina Abu Bakr ne Siddiq moom mi dalal nit ñi keroog waaye bi bi muy wax discours ba mu def lii bokk na ca la mu wax aaya bii nee wa ma Muhammadun illa rasul qad xalat min qablihi rusul afa in maata aw qutila inqalabtum ala wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra allaha shay'a wa sayajzi llahu shaakiriin nee saxaaba yi nee nañu mu ngi mel ni aay bi keroog lañ koy dóor a déggaat ko ndax kat déggoon nañu ko mu mel ni lu beesaat Seydina Abu Bakar aaya bii la la la la la la jàngoon ne man kaana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad maat wa man kaana ya'budu allaha fa inna allaha hayyun laa yamuut mu ne yéen nit ñi ci biir discours ba bokk na ci lam wax ne yéen man kaana ya'budu muhammadan képp koo xamante ne nii sayyidina muhammad alayhi salaatu wassalaam la doon jaamu de na xam ne nag fa inna muhammadan qad kon nag bu dee ne moom la jàppoon yàllaam dina yëg ne yàllaam jooju kon génn na àddina mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam kat génn na àddina waaye nag waman kaana ya'budullah képp nag koo xamante ne nii da moom yàlla ngay jaamu ah yëg leen nag fa inna allaha buur yàlla hayyun aji dund la laa yamuutu moom moom du ko gaaral de mu jàngal leen aaya bi kon nag suñu boroom kon di ci wax jullit ñi tamit ñun ñii comme li ñu waxoon bu kilifa goo xam ne ak fu la man di toll génn àddina rek nga foog ne c'est fini dellu yow ca la nga xam ne moom ca la la génnee woon nga bàyyi léegi xam-xam bi neen neenal ko comme que dundatul daal génn na àddina ngeen bàyyi xam-xam bi neenal ko mel ni yéen ay chaîne la luñ leen woon bi mu fi newee mu génn àddina rek mu daal di tikkeeku nga gis caay-caay ji ngeen doon bañ a def yépp te mu génne woon leen ci nag ngeen far delluwaat ci suñu borom ne ku def loolu na nga xam ne fa lan yadurra Allah shay'an yow loroo bu du yàlla ngay lor dara de waaye loolu day niroog ñi nga xamante ne nii dañuy nekk biir dëkk boo xam ne wala réew moo xam ne wala koñ boo xam ne ay julli dafa ne comme exemple ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy tukki nga xam ne dañuy nekk Sénégal di woor di julli di def lépp waaye bu ñu tukkee gisatuñ kenn koo xam ne moom la ñuy ruus ak yu mel noon ñu dellu ci ne woon suñu borom ne yow yëgal ne wa maa muhammadun illaa rasul gis nga ñi nga doon rus ñépp ñoom ñooñu noonu tax nga doon def lu baax ñoom ñoo fi taxawaloon sayyidina muhammad alayhi salaatu wassalaam léegi nag yow da ngaa jàpp ne ñooñ buñ fi jógee rek qad xalat min qabli rusul waay waaye ñooñu ak moom ay yonent yu bari nit ñu baax ñu bari romb nañ fi yéen daal da ngeen di bàyyi kon ba kite ñooñu mooy kite gi ngeen kite mu ngi mel ni mooy génn àddina mooy amatoo dootoo leen gis nga fomm léegi nag nga daal di dellu ci li nga newoon suñu borom ne ku fi def loolu jóge sa dëkk sa réew fële ca Bawol wala ca Ndakaaru doon woore ko loolu ñëw fii Lyon wala France wala États-Unis wala Canada wala Chine ne fii nga xam ne sa appartement ngay yor yow kese man ngaa xëy suur bi yépp doo gis benn noir walla sax waaye doo gis benn wolof wala même bu dee gis ngeen sa néeg yaa ko moom man gis nga dama dul woorati yaag ñiiw yaag ki yaay buur yàlla yéen na naan wa man yanqalib ala aqibayhi képp koo xam ne nag dafa dellu ginnaawam ndax ka fa taxawaloon yonent bi alayhi salaam wala ñooñu gisu leen mu delluwaat ca mon mon yam newoon waay waay yëgal ne loroo buur yàlla dara de wasa ya gisita nag dina xëlse ba fay allah wa buur yàlla nag dina fay ñi nga xam ne ñoom même bañ jógee foofu ñëw ci réew yi teewul lañ newoon baax kañ newoon lañ leen xame woon ñu daal di ciy gine sax buur yàlla ne ñooñu maa di fay mu ne wa maa kaana li nafsin an tamuuta illaa bi idnillah kitaaban muajjala wa man yurid sawaaba ad-dunya nuutihi minha wa man yurid sawaaba al-aaxirati nuutihi minha wa sanajzi ash-shaakiriin mu ne wa maa kaana li nafsin amul benn bakkan boo xamante ni nii warul ci benn bakkan an tamuuta muy génn àddina illaa bi idnillaah lu dul ci ndigalu yàlla loo xamante ni nii buur yàlla moo ko bindoon daldi woon koy dogal kitaaban lu dul ci dogalam rekk la nit di génne àddina loolu nag kitaaban ab dogal la boo xam ne buur yàllaa ko bindoon mooy jéena wutal ko waxtu boo xamante ne nii du du du du du avancé tamit du mu du du dellu gannaaw mooy képp koo xamante ne nii yow sa sa sa sa jamonoy génn àddina dafa jot loolu moom amul dara mooy di nga génn àddina mooy ne noo man di defit di nga génn àddina de loolu nag peuple nit a ci yem moo tax peuple yi tamit dañoo am ñoom it lool la mooy ne buur yàlla dafa bind ne nation diw gis nga URSS buur yàlla bindoon kañ lay xew ca 1917 ak yooyu ci révolution bolchevique nga xamante ne nii yooyu bolchevique yi nga xam ne ñoom ñoom Lénine ñoom ñu gaay yi nga xam ne fa la commencé woon waaye buur yàlla bindoon ne waaye waay 90 wala yii nii année 90 wala 89 ci la URSS di jeex de waaye nit ñi lool la mooy buur yàlla kon moo bind woma <coughs> kaana li nafsin amul benn bakkan boo xamante ni nii te warul te ñoom sax dañ koo manul benn bakkan antamuuta muy faatu di génn àddina illaa bi idnillah lu dul loo xamante ni nii ci ndogalu yàlla lay doon kitaaban mu ne lii nag buur yàlla mbir la boo xam ne da koo bind mu ajjalan utal ko àpp boo xam ne du dépassé wu seconde du ci yokkut waaye du ci wàññeeku moo tax mu ne fa idaa jaa awaadum laa yastaqdimuuna saatan wala yastaxiruun di xam ne bés bi ma leen àppal bu ñëwee waaye yow minute du ci romb seconde du ci du ci du ci dépassé waaye du ci wàññeeku de mu ne kitaaban mu ajjalaa wa man yurid sawaaba duniyaa képp koo xam ne nag li ko tax a jóg ak li ko ñor talim namm te bëgg ko mooy payut àlla bu yëfi àddina yi kese poñetum àddina ak li fi am kooku na xam ne buur yàlla nu tiiminaa moom payub àddina rekk ko tax di yëngu léppam mbiri àddina fii rek la buur yàlla nee na nuutee minha maa ko ciy jox li nga xamante ne nii moom laa dogaloon ne moom lay am ci àddina bii comme wërsëg wa waaye man yurid sawaabal aaxira képp koo xamante ne nii moom li li nga xam ne moom ko ñor moom la bëgg te ay projet am ci lay dox moo koy yëngal te moo koy toogloo moo koy def loolu lool la bëgg muy sawaabal aaxira muy payak allaaxira jëfam yi lépp allaaxira la ciy basé wu nuutihi suñu boroom ne dinañu ko jox nuutihi minha dinañ ko jox payut jëfam googu wasana gis yi te dinañu fay ashaakiriina ñi nga xam ne ñooy sant buur yàlla subhaanahu wa uñu boroom ne wa ka'in min nabiyyin qaatala ma'ahu ribbiyuuna kasiir famaa wahanuu limaa asaabahum fi sabiilillahi wamaa da'ufuu wamaa da'ufuu wamaa stakaanuu wallaahu yuhibbu saabiriin suñu boroom subhaanahu wa ta'aala di jox saxaaba yi radiyallaahu anhum exemple di leen wax ne lii leen dal Uhud bu leen foog ne yéen rekk la dal yëg leen ne comme li mu wax ne qad xalat romboon na ci yéeféer yi ay ay façon doxal tëralin yoo xam ne suñu boroom lool la tëralal ci ñoom waaye it yéen ñi ma gëmin lool la de mu ne bu leen foog ne lii leen dal tey lay door a xew du une première de wakaayim min nabiyin ñaata ci ay yonent ñoo fi jaar yoo xamante ni nii qaatala maaho xare na ànd ak moom ribbiyuuna ribbiyuuna loolu boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ cee wax ay wax yoo xam ne luy wute lañ am nañ ñu ne na mooy ne ay ay ay milliers day tekki ne ay milliers ay nit yu baree bari ñoo xam ne dañ koo gëm doon xeex ak doon xeex ànd ak ñoom loolu benn wax la beneen wax bu ne al mooy ne ay ay mbooloo yu baree bare baree bari loolu mooy ribbiyuun am ñu ne déedéet wala boog ñu ne ñoo xamante ne mooy ñi ko toppoon loolu mooy ribbiyuun mooy ñi nga xam ne ñoo toppoon yonent boobu am ñu ne ñooy boroom xam-xam yi ci ñoom ak ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xam yi ci te toppoon yonent boobu am ñu ne mooy ñi nga xamante ne nii mooy ñi nga xam ne ñooy ñi way naan bi ñu ci yàlla ñi nga xamante ne way naan bi teyi loolu lépp wax la waaye daal wakay min qaryatin ana ñaata ci ay li nga xamante ne nii mooy ay yonent yoo xamante ne nii waka ay min nabi ñaata ci yonent yoo xam ne xaatala xeex na ànd ak moom ribbiyuuna ñi nga xamante ne nii ñooy seeni àndandoo xali kasiir ñoo xam ne ñu bari lañ fama wahanu ñoom de ñoom de faiblesse duggu leen de lima asaabahum bi ñu demee deet xeex li nga xamante ne nii daal di leen dal muy muy seeni noon daal am ci ñoom ay am ci ñoom lu metti jël ci ñoom lu metti ray ci ñoom daal di am ay blessures yu ñu causé ci ñoom mu ne fa maa wahanu li ma asaabahum fi sabilillah ñoom dañoom ñoom désespéré wul ak yoon njox duggu leen de akuk tële dugg leen li nga xam ne moo leen dal ko ndax li leen dal ci doonu yàlla muy xa ñi dee ci ñoom ak blessures yi ñu am de déedéet ñoom de ñoom lool dugg leen wama da'ufu tamit faiblesse dugg leen de mooy nekkuñu fa daal di am benn wàññi wàññi wàññiwul ci seen doole dara seenu dëgër seeni xol di dëgër loolu wàññiwu ci dara wamastakaanu te tamit bàyyeekuwuñu bàyyi rek di xaar comme yéen ñenn ñi li ñu def teg seeni ngànnaay ba ñu duggee ba ñu déggee ne qutila rasulullah rey na yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu teg seeni ngànnaay toog di xaar gaa yi ñëw faagaagal leen mu ne ñoom defuñ loon de wamastakanu ñoom bàyyi wuñ daal di nag tëral seeni baat di euh, euh, jébbal ko seeni noon daal toroxlu di xaar gaa yi ñëw rey leen déedéet ñoom defuñu woon noon de ñoom malgré lool leen daloon muy comme li leen dal yéen tay Uhud am na ñaata yoon ci ay yonent yoo xamante ne nii jaar nañ fi lool dal leen ak seeni àndadoo te wàññiwu leen dara taxul ñu feebul taxul ñu daal am genn wàññeeku wàññeeku te tamit livre wuñ seen bopp toog di xaar seen noon yu ñëw faagaagal leen comme li ko ñenn ci yéen defe de wallahu te boor yàlla yuhibbu aka soppa saabiriina ñi nga xam ne ñooy way kat yi bu leen ay mettit dalee mu ne nag kaay ma wax leen yéen sahabatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ñoon lan moo ne woon seen réaction mu ne wa maa kaana qawluhum ñoom nag nekkul woon seeni wax ba leen loolu dalee nekkuñ fi woon di jàmbat wala naan waay waay waay lan moo tax waay lii dal ñoog lool déedéet waxuñ lool de wa maa kaana qawluhum illaa an qaalu ñoom daal seen réaction ba leen loolu la dalee ñoom ñooñu topp li nga xam ne mooy yenent yoo yële am na ci ñoo xam ne sax dañoo rayoon seen yonent waaye malgré loolu noonu ñu rey seen yonent taxul ñu daldi wama da'fu kon loolu taxul ñoom ñu daldi bàyyeeku ne rey nañ suñu yonent nañu bàyyeeku livre seen bopp comme ni ngeen ko defe déedéet lii da loolu am na ñoo xam ne dal na leen ñu leen fi jiitu waaye bàyyeekuñ de kon nag ñu déglul ma wax leen ñoom lan lañ réagir woon wa ma kaana qawluhum sen réaction seen wax nekkul woon ba ñu reyee seen yonent yoo yële ñoom lan lañ doon wax dañ doon wax naan rabbana illaa ludul lii lañ doon wax an qaalu ñu naan rabbana ighfir lana dhunubana wa israafana fi amrina wa thabbit aqdaamana wansurna ala alqawmi alkaafiriin liñ doon wax mu ne woon seen réaction moo doon wax rabbana tàllal seen loxo seen boroom subhaanahu wa di toroxlu ci kanam malgré yu metti leen dal ñu naan rabbana e yow suñu boroom ighfir lana jéggal ñu zunubana suñuy bàkkaar wa israafana ci ëpp suñu ëppal fii amrina ci suñu mbir mooy ne dañ lay ñaan nga daal di ñuy jéggal suñuy bàkkaar ak si nga xamante ne nii mooy suñu ëppal suñu bàkkaar yi ñu def yu ndaw yeeg yu mag yépp ak suñu dépasser les bornes lay ñaan nga jéggal ñu ko wa sabbit aqdaamana nga daal di taxawal dëgëral li nga xamante mooy suñu ndëggu tànk yi mooy nga dëgëral ñu faas ak suñuy noon wansurnaa tangu jàppale ñu def ñu am ngañaay alal qawmil kaafiriin ci kaw suñu noon yooyale suñu boroom ne ñoom de lii yonent yi leen fi jiite woon ña leen toppoon ba yu mel nii dalee ñoom lii lañ doon wax kon nag mooy ne fa wax yéen it lu mel nii ngeen di war di wax koom ñii ndax jël leen ci ñoom misaal xoolal ñoom li ñu wax mooy remettre en cause wala ñu daal di koy paas ñeneen. ni diw la wala ñooñu comme niñ ko waxe woon na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gis nañ xare bi am jeex amul fenn fu ci nee ne ñi ma waxoon ñu génn yéenay les fautifs wala mu ne yéen ñi ma tegoon rumaat yi ci kaw yéenay les fautifs déedéet waaye dalee na boole gër yërëm leen ñoom ñëpp daal di leen boole sàppe leen ci ginnaawam daal di tàllal loxoom boroomam subhaanahu wa taala daal di koy bakk daal di koy kañ daal di koy ñaan comme ni ñu ko gise woon kon nag suñu borom subhaanahu wa taala di ñu nettali ñii nga xamante ne nii ñoom xam nañ li tax bu leen loolu dalee ba nga xamante ne seeni noonu daal di leen gañe ñoom xam nañ mbir mi fan lañ fan la jóge xam nañ ne loolu moom defet fu mu amee rek mooy ne gaayeen xam ne faay la bu nekk ci yéen loolu moo tax ñu ne rabbana tànn ci turu borom bi subhaanahu wa di ko dagaan di ko ñaan naan ko ighfir lana zunubana wa israfana fi amrina yàlla nga ñu jéggal suñuy bàkkaar ndax xam nañ ne bu leen seeni noon gañee mooy faayu bàkkaar moo mooy cause faay fu jullit amee amee amee défaite en face ci ab yéeféet ndax xam ne faay bi ci moom la jóge moo tax ñoom loolu lañ xam xam ne ñu reconnaître delluwaat ci seen bopp ne ñun kon am na loo xamante ni nii lu ne suñu biir loo xam ne dañ koo jëf lu ñu war da def wala ñu dépasser les bornes ci yi ñu suñu boroom digal wala yi ñu tere ñu dépasser ci les bornes moo tax ba lii dal ñu kon nag li ñuy def kon nañu delloo suñu boroom tàllal ko suñuy loxo daal di koy ñaan ne ko kon rabbana e yow suñu boroom ighfir lana jéggal nu dunubana suñu bàkkaar yi wa israafana ak suñu ëppal yi muy suñu bàkkaar yi ñu suñu dépassement les bornes fii amrina ci suñu mbir yi ci li nga xamante ne nii moo ñu dal de mooy lii nga gis dañu wàcce seen bopp xam ne lii nii li ma dal man mooy bul jëw waxoon nañ ko lu la dal rek nga daal di koy passer à cause des occidentaux arrêtons ça waaye nañu bàyyi wax yooyu lu dal pays jullit ci metti rek nga toog ñu naan yéeféer yi la waay waaye occidentaux yi la bëggaluñ ñu lu baax loolu wax dëgg yàlla nit ku yeewu war ngaa rusa taxaw sax di tenir discours bu mel noonu yow lu xew nga ne ñoom la sa ndox mi sax bu pollué nga ne boo demee ñoom ñooma fi sottil benn poison ndax dañoo bëgg a wàññi suñuy population lu xew nga ne ñoom la waay waay loolu su subsiste di yor benn esprit yooyu yooyu yooyu jullit du mel noonu dellul ci sa biir comme ñii ñu ne kon suñu borom jéggal ñu suñu bàkkaar yu yu ndaw yeeg yu mag yi yëpp ak suñu ëppal ci suñu mbir wàcc seen bopp wasat bét naa nga daal di nag dëgëral suñuy tànk daal di ñuy dol dool lilul doole ci jiyaat buñ dajeeteeg suñuy noon wansurnaa te ñu lay ñaan ñu gañe alal ak ndimbal alal qawmil kaafiriin ci ñi nga xam ne ñooy ñu weddi yàlla yi suñu boroom ne ba ñu ko defee fa aataahum allahu thawaaba dunya wa xusna thawaabil aaxira ma jox leen fa allahu thawaaba ma defal leen payug li nga xam ne mooy payug allah àddina gi mooy xare amaat këram gën a gaawe ma defaraat leen ñu am ngañaay ci seeni kaw noonu mooy loolu mooy sawaaba dunya wa xusna te dara nag dàqul dara nag dàqul te ginu la rafet sawaabal a sawaab wa xusna sawaabil aaxira ma jox leen tamit li gën ci fay gu ñuy fay nit alaaxira muy aljana gis tamit borom bi subhaanahu wa taala am ngërëmam goo xamante ne nii dootul jeex dootul dog wallaahu tëbóor yàlla yuhibbu dafa sopp almuhsiniina way ragal ñu way rafetal yi mu ne yaa ayyuha alladina aamanu in tutiicu alladina kafaruu yarudduukum ala anqaabikum fatanqalibuu xaasiriin suñu boroom subhaanahu wa taala ne yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla intution bés bu ngeen xamante ne nii bés bu ngeen toppee na kafaru ñi nga xamante ne nii ñooy ñi weddi yàlla di naafiq yi ak juif yi ak waa kuffaaru qurayshi yi bés bu ngeen leen toppee yarut duukum wat naa ne dina leen dinañ leen delloo bi anqaabikum ca seen gannaaw mooy dinañ leen yóbbu waat ci bokkaale yàlla gi ngeen jóge woon fa bu ngeen mujj nag nekk xaasiriina way perta loolu mooy lan moo tax seydina abdallah ibn abbas mu ne aaya bii nii dafa wàcc ci ci ubay ibn abdallah salul keroog bi nga xamante ne nii ci la ci la jullit ñi jógee li nga xamante ne mooy mooy Uhud <coughs> alhamdulillah comme ni ñu ko gise woon muy réaction naafiq yi ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy ñooy yi keroog Abdallah ibn Ubay ibn naan waay way gaa yi ngeen ne waay kii bu doon yonent la waay waay xam nga ne law kaana nabiyyan ma asaabahu alladhi asaaba mu ne moom Seydina Abdallah ibn Abbas mu ne keroog <coughs> Abdallah ibn Ubay ibn bi jullit ñi jógee Uhud daleen ne hee waay yéen xam ngeen ne kii nii ngeen topp bu doonub yonent la xam nga ne lii ko dal waxuma yéen yéen rek mais moom rek li ko dal ci yaramam mii xam nga ne loolu waaye doonu ko won dal am ñu ne juif yi lay wax te yii yëpp gisoon nañ ko lii moo ñuy xam nga lan la ñuy tuddal mooy réaction aaya bi réaction juif yeeg chrétien naa naaféq yi gisoon nañu juif yi doon wax naan ab yonent moom masuñoo gañee amul benn yonent boo xamante ne yàlla da ko yónni mu xare ak ay noonam ay noonam gañe ko kon léegi yéenay def conclusion bi mooy taxaw di xaar gars yi def conclusion bi ngir génn ci l'islam mooy ne kon comme que moom mii dana yonent la far defet dal di koy dal lool masula dal benn yonent lool day wane ne kon du yonent naafiq yi gis nañ abdallah ibnu ubay ibnu salul alayhi laanatullah lam doon wax doom ji di abdallah radiyallahu anhu naan ko xam nga ne mos topp gi nga topp génn ànd ak kiiwaay ala hadha al wajhi laysa bi bi bi bi bi sawaab wala yu kama xaal mu ko xam nga ne moos day génn ki nga génn ànd ak moom xam nga ne loolu du du du du du du xalaat bu jub yaa ngi nii yor say blessure di ko faj waxoon naa leen ko ansaani muhammadun wa ataa al wildan waaye muhammad sayyidina muhammad alayhi salaatu wasalaam damaa moy di topp xale yi voilà moo taxit lii yoo leen dalde loolu nag la suñu boroom naan yaa ayyuhal ladina amanu eh, yéen ñi nga xamante ne nii yéen a gëm te dëggu in gis nga bés bu ngeen déggee te topp alladina kafaru naafiq yi ak juif yi bés boo leen toppee ah ci liñ leen di digal naan kon lii day wane ni kii du yonent mooy kon génn leen ci diine yi bés boo ngeen leen toppee alladina kafaru ñiy weddi yàlla moo tax naafiqi yàlla leen tudd ay yéeféer ci biti nii lañuy war a ne jullit la waaye buur yàlla ci boppam xam na ne ay yéeféer la kantaa ñun moom dañ leen di jàpp ko ay jullit ndax loolu lañ ñu wan kon nag mu ne bés bu ngeen toppee naafiqi ak juif yi ci liñ leen di digal yarut duukum wat naa ne dinañ leen delloo ala anqaabikum ca seen gannaaw mooy laata yonent bi alei satu salaam di leen dikkal ca la ngeen newoon ci réer yooyu fa lañ leen jëme fa tanqalibu ngeen mujj nag nekk bu boobaa xaasiriina ngeen nekk nag ñoo xamante ne nii da di perte de mu ne balillahu mawlaakum wa huwa naasiriin yëg ne nag bal li am ba des mooy allahu mawlaakum moo leen di dimbali de gis nga kuffaar yii ci juif yeek naafiq yi bàyyi leen ñu wax rek waaye comme que tey lii waxew ñoom ñépp ñu retrouver nag seeni force ak bi wane seenu bañ diine ku nekk tëb di wax ci dëkk bi waaye yëg leen ne balillaahu buur yàlla mawlaakum moo leen di dimbali wa huwa xayrun naasiriin mooy seen kilifa moo méngoo seen mbir te mooy ki nga xam ne moo gën ci aji kuy dimbali waate kon nag topp leen ko waaye bu leen topp naa féq yoo yële de léegi mooy ne gis nga lii nii ba léegi moo xew de mooy yaa ayyuhal ladina amanu gis nga yéen ñi gëm yàlla in tuti'u gis nga bés bu ngeen fi toppee alladina kafaru ñu weddi yàlla ñii ko wat naa ne dinañ leen delloo bi anqaabikum ca seen ginnaaw fa tanqaliboo xaasiriin ngeen mujj bu di rëccu nag mooy ne gis nga gars seen programme yu bari yi ñu tas ci àddina bi ay programme yi nga xamante ni yépp ñu ngi ko ñu lépp c'est pour pour saper les fondement de l'islam nga xam ne daanaka yi l'islam di tere yépp ak ngóor jigéen ñu fexe daganal waay waaye c'est la liberté c'est la liberté des hommes ay c'est l'humanisme lépp lu ñuy tere lu nekk waaye sàngara lan moo ci nekk loolu ay jeux yi lan moo ci nekk jeu de hasard yi lan moo ci nekk waaye ana riba bi lan moo ci nekk où est le problème PMU ñu fexe ba créer PMU yooyu nga xam ne ay jeux wu lépp mooy fu ne ñu gis. li lislaam di bañ yépp gaay di ci yëngu ba pare yow pays jullit yi ñu fexe réewu jullit ñu fexe gëm leen ne waaye lii du dara def leen rek du dara suñu boroom nag ne gis ngeen waay waay seen dëkk yi seen réew yu doxal leen la laïcité loolu moo dox la démocratie loolu moo ànd ak jamono waaye kanta ay pays yi réew yi di appliquer naan ay charia yooyu ay c'est moyen âge waaye yéen xam ngeen ne yooyu beneen jamono la beneen époque la boo xam ne moom la doon wax bokkul ak époque bii ngeen di dund te àddina lay dox le modernisme mooy le mondialisme mbir yi dafa dox yéen nag mooy ne alxuraan gi dëgg la woon ngir ña ko doon dund waaye septième siècle foofu fële doon na dox waaye waay waay gars yi vingt et unième lañ ne ubbi leen seen bët yi ngeen xool te xam ne waay waay ay nit sàcc na ngeen ko loxo waay yooyu yëfu yooyu mooy yan. yooyu mooy yéen wax yu yooyu mooy yan façon façon kii waay waay ay ay ku rey nañ ko rey loi talion ma ne waay yooyu amatu fi waay xam ngeen ne loolu c'est moyen âge les droits de l'homme l'exige l'exige ñu jële leen fi waay xam ngeen ne nit li mu màgge li mu toll ak gëdd gi mu am ñu jàpp ko rey ko ndax daa rey nit waaye xam ngeen ne loolu rafetul waay nañ leen ko tëj rek waa di defal ko sur kii boog tëj ko à vie wala boo euh, boo xamal comme français nga xam ne à vie sax xamu fi assorti de xaw ma lan de réclusion xaw ma lan assorti de lan ak lan ak lan comme ni ko waa waa waa juriste di waxe kon nag mooy yooyu noonu suñu boroom ne yéen ñi gëm yàlla in tuti'u gis nga bés bu ngeen fi toppee lii alladina kafaru ñii weddi yàlla ñii ñu leen di digal loo di leen topp leen topp gouvernement yu ngeen xullee ba feebar ñu taxaw yoral leen lépp nga xam ne dañ leen di wax dugal leen loi sàngam walla boog duñ leen financer di leen menacer ba buñ leen ko xul directement indirectement ñu leen koy wax moo tax Angola ma fi doon pénaliser ak homosexualité ne peine de mort gars yi ca saase la États-Unis pays yu bari dagg et yiñ ko doon jox ba dañoo mujj daal di koy dindi mooy ne bu dee réew ju lii tamit noonu la mooy ne même bu dee ne yéen légaliser wu ngeen ko mooy xaw leen koo toléré te mbir yi nag foofu lay commencer ndànk ndànk ba ëllëg nag buñ ko légaliser nag lu bett kenn suñu borom ne gis ngeen nag seen façon yooyu noonu. bés bu ngeen toppee yéen ñi ne da ngeen maa gëm yéen ñi gëm yàlla in bis bu ngeen toppee alladina kafaroo ñi nga xam ne ñoo weddi yàlla yaruddukum wat naa ne dinañ leen delloo bi anqaabikum ca seen ginnaaw ndax lan mooy ne kon yow léegi yow l'islam nga nekk ban njariñ la am anal yow ban différence moo am sa diggante ku dul jullit yow bu dee ne yow l'islam nga gëm waaye amul dara li muy digle loo xam ne moom ngay def julli sax ñu ne la waay waay bu fi julli ci biir nit ñi xam nga ne loolu c'est euh, da ngay def nag lieu public bu fa kenn mën see waaw yooyu noonu ndax loolu affaire religion affaire privée la ku dugg sa néeg la neex def suñu moroom ne ah yéen loolu bés bu ngeen fi toppee gars yi ci loolu nga gis gars yi nga xam ne même assemblée nationale ñenn ñi daay ne laïcité bi ëpp doole lépp ci réew mi nga xam ne ay ajjuma sem ab ab ab ab ci plénière am ma ne nga topp gars yi rek ci seen caaxaan yooyu suñu boroom ne gis nga nag yéen ñi nga xam ne yéen a yàlla bés bu ngeen toppee in tuti'u alladhina kafaru bés bu ngeen toppee ñi nga xamante nañoo ñoo weddi yàlla ci yooyu ñu leen di digal wangeen xam ne yaru duukum dañ leen di dellu ala anqaabikum ci seen ginnaaw fa tanqalibu léegi nag ngeen mujje xaasiriina di mujj di rucc gis nga bés bu ngeen di génn àddina wala bala ngeen a génn àddina ngeen di rëccu ndax du yàgg-yàgg bañ considérer leen comme seen boppu ñoom du tax ngeen am li ngeen bëggoon kon nag na ngeen yëg ne na ngeen yeewu te xam ne mbir yi seen boroom moo jara topp du waxu caaxaankat kon nag mu ne sanulqi fi qulubi alladina kafaru ar bima ashraku billahi ma lam yunazzil bihi sultaana wa ma'waahum naar wa bi'sa maswa adh-dhaalimiin mu ne sa nulqii dinañu xëlséf nañoo sànni dinañu sànni fi quluubi lladiina kafaru roba dinañu sànni man borom mi subhaanahu wa ci xolu ñi nga xamante ne nii ashrakoo ñoo bokkaale borom bi muy ko faaru quraysin yi maa dinaa sànni ci seen xol yi arroba ak tiitaange maa ñoom nga xam ne ñooy bokkaale yàlla loo xam ne buur yàlla digalu leen ko wàccewul yenn preuve digal leen ne leen ngeen ma bokkaaleeg yooyu ñoom ñu créer seeni mbir di ko jaamu mooy ay hubal ak seen yàlla yooyu ak seen système yi ñuy jaamu di ko booleeg yàlla wala ñu nekk ci yooyu sax faale wuñ li leen seen boroom digal suñu boroom ne ñooñu nag dinaa sànni ci seen xol yi ak tiitaange mu ne wa ma waahum fii ci àddina bu ngeen di dajeeg ñoom ci xare waaye ma wa ma waahum seen seen mujj nag fa ñuy mujje annaaru mooy safara wa bisa aka ñaaw mas wa zalimin mujjug ñi nga xamante ne nii mooy tooñkat yi ñoo yéefér yi lii nii aaya bii nii day wax ci xare bi nga xamante ne nii moo topp juste moom laa lee moo am juste ca Uhud bi mu amee ca suba ga xare bi ñu war a gis buñ paree ci lii nii xare boobu la alxuraan di wax fii nii naan sa ulqi mooy même yéefér yi la ñoo Abu Sufyaan ñu jóge woon foofu ndax dañoo dem ba ci yoon wi ne dañuy dëpp ngir boomi jullit ñi benn euh, daal di leen jekkali yi loolu nag moo indiwaat beneen xare boo xamante ne nii moom insha allah dinañ ko gis moom la suñu boroom nag di wax ne sa nulqi dinañu sànni fi qulubi alladhina kafaroo ci ñi nga xamante ne mooy xolu ñi nga xamante ne ñoo weddi yàlla arroba tiitaange bi ma ashraku billahi ndax sababu li nga xam ne moom lañu bokkaale buur yàlla loo xam ne amuñ ci benn preuve te buur yàlla wàccewu ci benn preuve ngir ñuy jaamu leneen di ko associé ak leneen mu ne ma ma waa humun naar te seen mujj mooy safara wa biisa aka ñaaw wa biisa aka bon mas wa zaalimiina li nga xamante ne mooy yéeféer yi mu ne nag jullit ñi radiyallahu anhum suñu boroom subhaanahu wa di leen fàttali keroog ba léegi ñu ngi ci xaswatu Uhud aaya yi nga xam na ci suuratu aali imran ñoo koy nettali ñu ngi kon ci aaya 152 bi suñu boroom subhaanahu wa di fàttali jullit ñi radiyallahu anhum dig ba nga xam ne moom la leen yonent bi alayhi salaatu wassalaam digoon bu ñu fàttale koo keroog bi muy génn keroog këram moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi wax ak ñoom ne leen nañu des fii dajale leen wax ak ñoom ne man li ma gis mooy ñu daj fii des fii nga xamante ne mooy madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam bu ko faaru Quraysh nii ñu ngi ci biti dégg naa sorewul bu ñu ñëwee ñu def bataille daam ñu embuscade leen ñoo leen xam dëkk bi jullit ñi am ci ñoom ñu bari ñoo xam ne ñoom fekke wu ñoon Uhud fekke wu ñoon Badar ak ñi nga xam ne ñenn ñu fekke woon Badar kom sayyidina Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhum wa ardaahum ñu fexe ba convaincre yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu génn ginnaaw bi ñoom sayyidina Sa'd ibn Mu'adh ak sayyidina Usayd ibn Usayd ibn al-Khudayr radiyallahu anhuma wax ñoom ñu daal na yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu duggee ñir sol yéere xareem génn ñu ne ko garaawul kon nag léegi yépp bàyyi nañ ndax da mel dañ la contraindre dañ la forcer ci loo xam ne bëggoo ko woon léegi kon loo wax lool nañuy def mu ne leen déedéet ah yéen ab man wax naa leen ñu toog wax naa leen ba sonn ngeen wax ne nañ dem yab warul nag ci yonent bu solee li nga xam ne mooy armement wam daal di ko teg wala yor ay armam di ko teg lu dul yàlla àtti digganteem ak ay noonam kon nag nañu dem ñun ñooy gañe waaye à condition bu ngeen dégloo li ma leen di wax te topp ko ñun ñooy gañe waaye loolu la leen yonent bi alayhi salaatu wassalaam digoon kon nag dig boobu nag lañu suñu boroom subhaanahu wa taala di nettali fii di leen ko fàttali ñoom saxaabatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam mu ne walaqad sadaqakum allahu wa'dahu id taxussuunahum biidnihi xatta ida fashiltum wa tanaazatum fi l amri wa asaytum min bacdi maa araakum maa tuxibbuun minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu l-aaxira summa sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afaa ankum wallaahu duu fadlin alal mu'miniin suñu boroom ne wa laqad sadaqakum allaahu wa'dahu wala xat dëgg-dëgg sadaqakum dëggoo na na leen allahu buur yàlla de dëggal na li nga xamante ne nii waada na nga xam ne moom la leen digoon te yonentaan bi alayhi salaatu wassalaam waxoon leen ko keroog bi ngeen di génn seen kër ya di jëm Uhud waadahu ne leen wa dëggal na loola le ne woon leen yéenay gañe iz tahussunahum ba nga xamante ne ñi ci ngeen leen doon rey comme ni xadiisu saydina abdallah ibni abbas radiyallahu anhu wa arda li mu waxoon war ñu gisoon comme nu ne ci musnadu imaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal rahmatullahi alayhi sayyidina abdallah ibni abbas radiyallahu anhu wa an abiihi na woon maa nasara allahu fi mawtinin asghar mimma nasara bi uhud fa ankarahu fa ankarahu ba'du al qawm fa qaala bayni wa a man ankara kitaabullah loolu gisoon nañ ko keroog bi sayyidina abdallah ibn abbas habrul ummati wa tarjumaanul qur'aani radiyallahu anhu waxoon taalibe ne leen buur yàlla dama sula jàppale dimbale jullit ñi benn gu gën a yomb keroog mi nga xam ne noonu la dimbale woon Uhud léegi nag mbooloo mi yenn ci taalibe yi nag fa ankaru zaalik waay mbir yi daal ñu xaw a remettre en cause waxu sëriñ boobu mu ne leen nag moom di sayyidina abdallah ibn abbas radiyallahu anhuma ne bay nii sama diggante ak ki weddi sama wax ji kitaabullah téereb yàlla bi moo ñuy àtte mu daal di jàng ne wa laqad sadaqakumullahu wa'dahu id tahussunahum bi idnihi ila axiril aaya mu ne wal hus mu ne loolu mooy ak ray mooy rey gi nga xamante ne nii mooy mooy al al al euh, mooy rey gim leen digoon waxoon ñooy gañe mu ne gaay awwalan nahaar début journée bi dafa commencé ñu daal di rey ko faaru Quraysh yi comme ni ñu ko gisa woon nga xam ne keroog ku la yàlla drapeau bi rek dee nga drapeau bi daal mujj kom lañ waxoon nekk laal dee man noonu nañ ko tudde laal dee ku laal dee suñu boroom subhaanahu wa ta'ala di leen fàttali loolu ne leen walaqat te dëgg-dëgg sadaqakum dëggoon allahu buur yàlla wa'dahu lim leen digoon jaaraloon ko ci ñu yeneen tam alayhi salaatu wassalaam id keroog bi nga xam ne taxussuunahum ngeen di rey kuffaaru quraychin yi bi idnihi ci nammalam ak ndigalam hatta ida fashiltum ba ni nga xamante ne nag ci la leen nag ak ragal nag di dugg te loolu mu ngi ciy wax kan mooy ñi nga xamante ne nii ñooy rumaat ya ñi ne woon ca kaw ñenn bokk ci ñoom mooy ñi ne woon ca kaw montagne ba ñi mu tegoon fettkat yam tegoon les tireurs d'élite ñu daal di bàyyi daal di bàyyi xeex ba wa tanazantum fil amri ge bàyyi dañoo déserté wa tanaazatum ngeen xëccoo fil amri ci mbir yi la leen yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi woon digal ne leen daal di leen toog fii ngeen nekk fa di wax ak ki leen jiite woon mu ne leen xanaa da ngeen a fàtte yina yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon na bu ñu jóge ci position bi ngeen xëccoog moom naan ko way wu jublu ci woon loolu kon wa tanaza'tum ngeen xëccoo fil amri ci mbir yi wa asaytum ngeen moy li nga xam ne mooy ndigalu yonent bi alayhi salaatu wassalaam min ba'di ginnaaw bi nga xamante ne nii moom yàlla araakum wan na leen maa tuhibbuuna ne mooy gañe seeni noon buur yàlla wan leen ngeen waxuma gañaay dafa newoon à la portée de votre de votre de vos mains waaye mooy da cee nekkoon sax da ngeen koo gañe woon ñoom ko faaru Quraysh yi ñëwoon ngeen ba gañe leen waaye nag bi nga xamante ne nii fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum bi loolu nag amee nag ah, suñu boroom nag nee na nag ci loolu nag ci la leen mbir yi nag dalee mu ne nag gis nga nag li tax loolu am mooy loolu am mooy minkum am na ci yéen saxaaba yi radiyallahu anhum man yuridu dunya ñoo xamante ne dañoo bëgg àddina mooy ñi wàcc ci montagne bi bëgg àddina alalu àddina rek a tax loolu dal leen loolu mooy lan mooy alal yi ñu gis bi ñuy dajale butin bi ñi ci suuf di dajale butin bi lañ ne ñun ne dañ wal wat naa ci yàlla ñu ne Abdallah ibn Jubayr di seen njiit radiyallahu anhu wa arda ñu ne ko wallahi lanaatiyannahum wat nañ ne dinañu dem fekk ca suuf ñë suñu mbokk yële daal di dajale màng mi dajale butin bi comme ñoom kon nag yéen loolu yéen butin bi ngeen tegoon bët ba looloo tax ngeen daal di mooy ma wax ndigalu yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon nag lool ngeen def daa am yéen problème bi fi mu nekk defet bi fi mu amee li ko waral li indi xëccoo beeg yooyu ak comme ni ñu ko gisawoon ci njàngal yi njàngal yi mooy ne min kom daa fekk ne dafa am ci yéen man yuriidu dunya ñoo xam ne dañoo bëgg àddina wa minkum mu am nag ci yéen man yuriidu laaxira ñoo xamante ne nii alaaxira nag moom lañ bëgg loolu gisoon nañ na sayyidina Abdallah ibn Mas'ud ibn Ummi Abd radiyallahu anhuma wa ardaahuma lillah mu ne man masumaa yëg ne ñun saxaaba yi yonent bi alayhi salaatu wassalaam am na ci ñun ko ñoo xam ne dañoo bëgg àddina bés ñu suñu boroom wàccee minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah ne am na ci yéen ñoo xam ne dañoo bëgg àddina am ñoo xam ne dañoo bëgg al-akhirah suñu boroom nag ne defet bi looloo ko indi mooy bëgg àddina gu ñenn ci yéen bëgg àddina lool rek bëggoon ñëw ci butin de guerre bi baroon nañu xaar rek bu ñu kiiwee yépp ñun ñu seddoo ko mu jeex waaye bëgg mooy ne pa loolu seen penchant googu noonu mooy li leen tarxiis loo looloo tax nag loolu defet boobu am suñu boroom nag ne bi ngeen defee loolu bi benn mbooloo bu ndaw defee lool summa ginnaaw gi sarafakum anhum buur yàlla daal di leen wëlbati ci yéeféri topp giñ leen toppoon ak mainmise bi ngeen amoon seen kaw gañe leen ba féete leen kaw buur yàlla nag daal di leen dëpp nag retourner situation bi li yabtaliyakum suñu boroom nee na damaa def loolu ngir ma daal di leen buur yàlla nii lay examiner waxoon na sa yi sànq lan moo tax kon li nga xamante ne nii defe du Uhud am waxoon na ne loolu da koo def li ya'lamallahu alladhina amanu ngir buur yàlla wane xam wan nit ñi ñu xam que ñi nga xam ne ñoo gëm buur yàlla dëgg-dëgg wa yattaxida minkum shuhada mu jàpp ci yéen ay shahid waaye li yu ma yumahhisa allahu alladhina amanu ngir buur yàlla daal di fóot setal bakkaaru ñenn ñi nga xam ne ci yéen mooy ñi gëm yàlla waaye suñu borom subhaanahu wa ta'ala lool la ne manit dama ko ne dama ko def ma jëli leen ci yéeféer yi gañaay gi ngeen ñanoon mu si mu ci fraction de seconde suñu borom tourne situation bi su li yub li yabtaliyakum ngir mu daal di leen examiner waaye nag malgré loolu ñenn ci yéen def muy ñoo def erreur defet bi ñëw këpp ci ñépp comme li ñu ko waxe woon ne mbir mi moo tax ci benn bato lañ nekk ñun ñëpp bu ñu gis nit kuy yàq ñu toog naan waaye moom la concerné nit dangay ngay maandu lu sa yoon néegam la ne di bënn foofu na ko bënn suñu yoon newu ci waaye bés bu ngeen waxee loolu baal ba ndox mi jaar foofu wallahi déluge bi bu agsee du ci seetlu nekk yi wa doon bënn yéen ci kaw wala ki dendeeg moom néegi yoonam newu ci woon haa dinañ xam ne loolu du la ci génne de kon nag lii la mooy ne ñu ndaw ci sahaaba yi radiyallahu anhu benn lim bu ndaw ñoom ñoom mooy ndigalu yonent bi alayhi salaatu wassalaam defet bi daldi di ñépp yeneen ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu gis ne sax moom damm nañ ci bëtam kii dam bëñam kon nag suñu boroom ne malgré loolu lépp walaqad afa ankum wallahu dhu fadlin ala almu'minin suñu boroom subhaanahu wa ta'ala ne malgré loolu walaqad afa ankum buur yàlla de daal dina leen dimbali daal dina leen jéggal bokk jéggal na leen malgré mooy mooy googu ngeen mooy mooy ndigalu yeneen bi alayhi salaatu wassalaam ba loolu noonu daldi leen dal muy defet boobu buur yàlla nee na malgré loolu li muy metti metti ak tamit li muy cause yépp suñu boroom nee na daldi naa leen jéggal loolu ngeen def de walaqad afaa ankum wallaahu te buur yàlla du fadlin boroom gëneel la alal mu'miniina ci kaw gi nga xam ne ñooy jullit ñi way ngëm yàlla yi mooy ñi nga xamante ne ngëneel gu buur yàlla di leen defal ci jéggal leen malgré lu seeni bàkkaar rëy rëy rëy mu ne wa istus'iduuna wala talwuuna ala ahadin war rasuulu fi uxraakum fa asaabakum ghamman bi ghammin likay laa tahzanu ala ma faatakum wala ma bima ta'maluun mu ne id tus'idun fàttale ko leen keroog bi nga xam ne ci ñenn ñi wàcc ña ne woon ca kaw montagne bi wàcc ba suñu boroom daal di retourner situation bi ko faaru Quraysh ni tànc leen id keroog bi nga xam ne tus'iduna ci ngeen di daw ñii di daw yéeg ci jaar ci ñii jaar ci montagne ñii jaar ci suuf si di daw di sori xare bi toolu xare bi di daw wala talwuna ta gestu ngeen ala ahadin kenn wu ngeen kenn wala war rasulu yonent bi alayhi salatu wasalaam kanta moom yad'ukum fi uxraakum nekk ca toolu xare ba di leen woo naan leen ibadallah comme ni ñu ko gisa woon ci ci ci ci ci ci waxu mooy riwaaya sudi boobu mu ne woon rahmatullah alayhi yonent bi alayhi salatu wasalaam dafa taxaw keroog bi ñuy daw ñii di jaar ci montagne yi di yéeg ci montagne yi di dem feneen mu ne mu naan leen ilayya ibadallah ana rasulullah ñëw leen é eh, yéen jaamu yàlla yi fan ngeen jëm bu leen daw bu leen daw bu leen dem ñëw leen ci man ana man rasulullah may ndawu yàlla li waaye ñoom faale wuñ ko ñu ngay daw dégguñu ko sax dañ koo déggul ñu ngay daw ca tamit liñ dégg ñu ne nañ ko ñu foog ne ñoom looloo am ñu dem mu ne nag moo tax suñu borom ne in tusiduna ko leen keroog ba ngeen di daw tasaaroo ci kaw suuf si foofale ca xare ba di sori champ de bataille bi wala talwuna ta gestu bu war rasuulu te yonent bi alayhi salaatu wassalaam yad'ukum jamono jooju mu ngi leen di woo nekk ca seen gannaaw seen gannaaw di leen woo naan leen ilayya ibaadallah ilayya ibaadallah ana rasulullah ñëw leen ci man jaamu yàlla yi ñëw leen ci man jaamu yàlla yi man may ndaw yàlla yi mu leen di woo waaye kenn turnewul fa asaabakum mu daal di leen dal nag man mu nekk loo xamante ne nii mooy mooy fen bu metti daldi leen dal muy catastrophe bu rëy ci seen kaw bi xam nin tegaat ci kaw catastrophe muy ak défaite contre defet nga xam ne defetu daal di mooy li nga xam ne mooy waxu yonent bi alayhi salaatu salaam ba liy causé leen waaye ngeen am defetu ngeen dégg ñu ne faat nañ ko bañ beneen njàqare gu rëy mu nekk benn catastrophe benn defet ci seen biir it daal leen dal li kay laa tahzanu mu ne suñu boroom nag da leen a jéggal mooy da leen a jéggal wala qad afa ankum li kay laa tahzanu mooy da leen fàttali li xewoon loolu lépp ne leen malgré loolu wala qad afa ankum du fadlin ala al mu ne fii li kay laa tahzanu dama leen a jéggal ngir ngeen bana nekk ñoo xam ne dangeen di am njàqare ala ma faatakum ci kaw li nga xamante ne nii moo leen rëcc kon ah mooy ne buur yàlla dalee na defal lool jéggal leen li kay laa tasano la ma faatakum ngir ngeen bañ a daldi bi leen njàqare yu bari yooyu dalee suñu boroom daldi leen digal daldi leen jéggal ngir ngeen bañ bañ a njàq ci li nga xamante ne nii mooy li leen faat li leen rëcc ci butin de guerre butin bi leen ci rëcc ngir mu bañ a nekk pen tamit beneen pen ci yéen wala ma asaabakum waaye mu bañ a nekk problème beneen li leen dal ngeen bañ a am njàqare ci li leen ci li leen rëcc ak li leen dal ndax bu leen buur yàlla jéggalee bépp njàqare gu leen dal rek da koy dindi xam nga xam mu googu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dafa am ñu ne mooy defet wàcc gi mooy gi ñu mooy seen euh, ndigalu yonent ci alayhi salaatu salaam am ñu ne mooy perte gi ñu perte butin de guerre bi yëpp am ñu ne mooy bañ déggee ñu ne fànn nañ ko moo tax mu ne loolu lépp malgré loolu lépp nag jéggal naa leen mooy xam mën bi xam nin yooyu di di defet ci kaw defet mu ne borom bi daal di leen jéggal li kay laa tahzanu ala ma faatakum ngeen bañ a am tristesse ci li nga xam ne moo leen rëcc ci non seulement tamit mooy butin de guerre bi mais alhamdulilah ngañaay li ne li ngeen amoon ngeen bañ a am ay remords tout le temps ci li leen daloon ngeen gis seen bopp na yéen ay coupable yi këne waaye waaye ngañaay li ni ñu ko amee woon waaye waaye ñu xoole def loo xam ne moo tax mu dem suñu borom ne dama leen a jéggal li kay laa tahzanu ngeen bañ a am njàq njàqare ala ma faatakum ci li nga xam ne moo leen rëcc wala ma asaabakum ak li nga xam wa laa ma asaabakum ak tamit ci li nga xamante ne nii moo leen dal kon mu ne wallaahu tabor yàlla xabiirun aji xamaa koon la de bi ma ta'malun ci li nga xamante ne nii moom ngeen di jëf mu ne summa anzala alaykum min ba'di al-ghammi amaatan nu'aasan yaghshaa taa'ifatan minkum wa taa'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yadhunnuuna billaahi ghayra al-haqqi dhanna al-jaahiliyya yaquuluuna hal lanaa mina al-amri min shay' yaquluuna hal lanaa min al amri min shay'in qul inna al amra kullahu lillah yuxfuuna fi anfusihim maa laa yubduuna lak yaquluuna law kaana lanaa min al amri shay'un maa qutilnaa haahunaa qul law kuntum fii buyuutikum labaraza alladiina kutiba alayhimul qatlu ilaa madaaji'ihim waliyabtayli allahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bi daati sudur mooy aaya boobu inchaa allahu taala moom la ñuy gis ci jataay bii di ñëw di aaya 154 inchaa allahu taala kon dañuy teg suñu baaraam ci boobu